na ko noon fadaa'ilul qur'an dana wa qaala hay Usmaan ibn kon léegi nañ jël euh, borom Mu'jamu Tabaraani ñu xool Seydina Mu'aaz foofu foofu la dal radiyallahu ta'ala anhu wa arda même kii mais boobu di ngay gis ni am na iblis bi iblis bi boobu Seydina Mu'aaz da koy gis avant quoi da koy séen <laughs> nañ jël affaire rek nga xool quoi <laughs> pour walla saytaane moom waxtukat la quoi léegi kon al imaamu al imaamu al imaamu al imaamu at-Tabarani ci al-Mu'jam al-Kabir <laughs> Allahu akbar waaw ma sha Allah quoi kon al imaamu loolu mu ngi ko jële mu ne mu ne mu ne Burayda hadiisu Burayda la ibnu al-Husayb al-Aslami an Mu'aaz ibn Jabal mu ne hadathana ah, mu ne haddathana nettali nañu Yahya ibn Usman ibn Salih moom al imaam Abu at-Tabarani rahmatullahi alayhi mu ne mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Usman ibn Salih di Yahya ibn Usman ibn Salih ibn Safwan Abu Zakariya al-Qurashi as-Sahmi mawlahum al-Misri rahmatullahi alayhi al imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne saduq rumiya bit-tashayyu' mu ne moom Mm, euh, euh, moom ku dëggu la waaye jame nañ ko li nga xam ne mooy ak chiite ma mag nekkub chiite qaala mu ne hadathana Nu'aym ibn Hammad mu ne ki nga xamante ne mooy euh, Nu'aym ibn Hammad moo ñu nettali Nu'aym ibn Hammad ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Hammam ibn Salama ibn Malik al-A'war Abu Abdillah al-Khuza'i al-Marwazi al-A'war rahmatullah alayhi yoo xam ne moom nee na saduqun waaye kii yuxtu kathiran hmm? waaye faqihun aarifun bil bil bil fara'id mu ne imaam al-Hafiz mu ne saduq ku dëggu la ku dëggu la moom waaye daa bari lu muy juum waaye nag ku xam xam-xamu miraas a ngay foofu boroom boroom fiq bu dëgg bu dëgër la waaye ku xam te xam xam-xamu miraas voilà rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Mu'min ibn Khalid al-Hanafi mu nekk ñu nett ma Abdul Mu'min ibn Khalid al-Hanafi Abu Khalid al-Marwazi al-Qadi rahimahullah imam al-Hafiz nee na la ba'sa bi passable moom man na jàll la mu ne hadathana mu nettali nañu Abdallah ibn Burayda voilà kii muy Abdallah miñ la waxoon keroog ne moom mooy frère Souleymane bi voilà ñoom ci jamonoy Seydina Omar l'an quinze lañ juddu euh, la ñoom ñaar euh, ci la kenn ki ñëw benn jaam bi ñëw di bëggal ko mu daal di koy mu daal di koy libéré keneen ki ñëw bëggal ko ne ko mu noppi mu ne ko noobe mu ne ko koy jiitu loolu mu ne non non non loolu doom la ak ah, loolu sa si am mu nopp si naaw mar ne ko looy xaar mu ne ko la ah ki la njëkk ñëw wax da koo libéré kon libéré ko voilà muy Abdallah mi ak Souleymane voilà Abu Sahl euh, euh, muy euh, Abdallah ibn Burayda nga xam ne juif la woon. rahmatullahi alayhi hmm? al-Kufi rahmatullahi alayhi léegi moom moo ko jëlee ci baayam an abiihi mu jëlee ko ci baayam di Burayda ibn al-Husayb ibn Abdillah ibn al-Harith ibn al-A'raj ibn Sa'd eh, ibn Razah ibn Adi ibn Sahm ibn Mazin ibn al-Harith ibn Salaman ibn Aslam ci waa Aslam moo tax al-Aslami radiyallahu anhu sahaaba la bu siiw mu ne annahu qaala mu ne balaghani anna Mu'aaz ibn Jabal axada ash-shaytaan alaa ahdi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fa qul mu ne daf maa jotee information fekk jàpp yonent saa salaam mu ngi dund quoi mu ngi suñu biir ma dégg sama mbokku saxaaba yi naan Mu'aaz naan Seydina Mu'aaz radiyallaahu anhu muy Mu'aaz benn Seydina Mu'aaz ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Aa'id ibn Adiy ibn Ka'b ibn Amr ibn ibn Sa'd ibn Ali ibn Asad ibn Sarida ibn Yazid ibn Jusham ibn Ali ibn Nabi ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima ah, radiyallahu ta'ala anhu as-Salamiyu al-Khaz bokkoon ci waa Khazraj ci mbokku Seydina Jaabir yi ñoom ñoo bokkoon radiyallahu ta'ala anhu mu ne man damaa dégg damaa jote daal ma dégg information que ne Seydina Mu'aaz ne Mu'aaz man Burayda axada shaytaana jàpp na yonent bi alayhi salaatu salaam te lii xew xew bi ala ahdi rasulillah ci jamono yonent saa salaam nee na fa ataytuhu ma dikkal Seydina Muaaz ne ko fa qultu ma ne ko mais man balaghanii annaka axadta shaytaana ala ahdi rasulillah lii nag day mel xew xew bi après bi yonent saa salaam génne àddina la mais mooy dañ ne ko daa dégg ñuy nettali naan Seydina Muaaz jamono yonent saa salaam moom mas naa jàpp shaytaane nee bu la déggee loolu man Burayda ma ñëw Seydina Muaz quoi mbokk taalibe bi lay saxaaba la nee ma ñëw ne ko mais Muaz man Burayda de balaghani daf maa jote annaka kene yow mii axadta shaytaana da ngaa ma sa jàpp seytaane na ko nuus ah asli rasulillah ci jamono yoneen sa salam fa qalat ne Seydina Muaz ne ma naam waawow fore woo ko ci fa ko fore wóor na de loolu nga dégg du rumeur man mii Muaz jàpp naa seytaane waaw jamono yoneen <laughs> léegi nag nee na mu ne ma damma ilayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam tamra sadaqa fa ja'altuhu fi ghurfatin li mu ne yeneen saa salaam dafa ma sa jël euh, tàndarmaay muurum koor waaw bii nag euh, euh, zakat kese la wax mën na nekk zakat bële muurum koor mën na nekk it zakat bi nga xam ne kon mooy tàndarmaay sadaka mën na nekk zakat bu mag bi ñoo xam ne ñoom seen tàndar seen zakat tàndar ma la woon wala muy muurum koor mais as-sadaqa rek la wax mais buñ ko joyelee en général bu zakat bu mag bi la ñuy wax. nee na nag yonent saa saam daf ma koo jox ngir am lu ma ci jox ngir ma denc ko nee na way fa kuntu ma ñëw nag fa ja'altuhu fii ghurfatin lii ma jël ko sama kër benn pièce boo xam ne. voilà mën naa ko fa def benn néeg boo xam ne euh, mën naa fa denc lool ma dugal ko fa boo xam ne maa ko moom sama kër mu ne ko fa kun naa moo ne fa kuntu ajidu fii kulla yawmin nuqsaana waaye li ma ci jaaxal mooy man daal li ma garder affaire yi saa bu ma ñëwee dugal ba ma ko fa dugalee bu ma xëyee xool gis ne tàndarma ji wàññeeku na mais affaire bi tolloon nii quoi nee na fa shakawtu zalika ila rasulillah saa saa ma ñëw ci ndawal yàlla saa saa ne ko ah yeneen saa saa tàndar ne bi nga ma dénk de man de li ma ci jaaxal saa guddi gu jot bu ma kiiwee ba xëy ba xool ko gis ne mbir mi daal dinay wàññeel yeneen saa saa mu ne fa qaala li yeneen saa saa ne ma huwa amalu shaytaan di jëfu shaytaane la fa arsudhu ci gën mooy loo xam ne mooy leer na ba pare yeneen saa salaam bu xasee wax jeex na bi ko mbiru shaytaane la moo yaqin moo waay moo yaqin nga naan mais nag yeneen saa salaam. daal di koy orienté ngir nga am ci loo xamante ne nii yow yaa koy gisal sa bët man yeneen saa sax xam naa ne jëfu saytaane la saytaane ko def moo ñëw di di tibb ci yëf yi léegi nag yow demal nga gete ko gete ko get la <laughs> mooy yootal ko guddi gi yëpp nga bañ a nelaw mooy yow fexeel nga nga surveiller place une surveillance ci buntu ba nga def foofu néeg ba nga def lool placer sa surveillance foofu nga xool fa far Seyna Muaz ne fa rasattuhu laylan par guddi la ko doon def saay saay bu guddi lay dox di def yooyu <laughs> nee ma daal di koy gete daal di koy yootal benn guddi bi ma yoon saa sal waxee loolu guddi googu ma ne xaaral toog di xool buntu bi nelaw du ma ko rek <laughs> nee ma tax di ko di xool bunt bi di di di surveiller mu ne fa lamma zahaba hawiyun min al-layl bi benn wàll ci guddi gi demee ba mu commencé lëndëm kiis nag guddi gi lu ma suuf sedd nag xool ma buy jege si quoi ma xool muy aw ñay quoi ci forme ñay ab éléphant di jege si buntu bi fa lamma taxa mooy fële la jóge di ñëw di ñëw bi mu ñëwee ba ci buntu bi nga xam ne fi lañ def fi laa def tàndarma yi fa la mantaha ilal baab bi ñëwee ba ci buntu bi taxaw ci bunt bi daxala min xalalil baab ndax buntu bi daa amoon ay mooy du buntu comme buntu bi am doom lépp mooy daa amoon ay ay ay gri genre comme wala buntu yooyu nga xam ne day am ay ay ay passage yoo xam ne mën nga dugal sa baaraam mu jàll waaw nga xam ne da taxaw mën a gis ci biir way nee na jekki ñay bi mu doonoon waa ji am ñay la ñëw ba ci buntu bi sewe mooy ci diggante mu dugg ci ci ci ci ci ci torox ndoll mais ala ghayri surat ci beneen melo boo xam ne cette fois ci yoratul forme ne ci ñay bi ma ko gisoon éléphant bi léegi nag mu ma maa ngi koy xool rek fatanaa min at-tamri mu ñëw ba jege li nga xamante ne ni mooy tàndarma ji fa ja'ala yaltaqimuhu mu commencé kay di ko lump di seq di jël di lekk way nee na ma ne way fa shanatu alayhi rek siyaab yi nee na comme que Seydina Muaaz ci biir lu demoon ci biir fi fi mu def bi fi mu def tàndarma ci la ne woon comme que buntu bi buntu la boo xam ne yow boo fi tokkee wax nañ loolu buntu boo xam ne doo gis da gis lañ nekk ci gannaaw comme daa am ay ay foo mën a jaar foo xam ne comme buntu yam day am ay grillage yoo xam ne moom lañ def nii voilà nee na man fi ma nekk ma gis dafaa jëkk gis fële am ñay buy ñëw di jege si di jege si jege si bu ci buntu bi mu daal dugg. mais yoro beneen forme yoratul mu ñay ba bari commencé dugg rek commencé lu kay di di tëbb ci di tàndarma ñi di dugal ci gémmiñ gi nee na fa shaddu alayya siyaabi fa tawassatuhu ah fa tawassatuhu ma jël sama sama yére bi ma yoroon benn làmbaay ah laa ko jël takk ko yeew ko takk ba mu dëgër waaw mooy fa shadadtu alayya mooy ma takk ci sama bopp siyaab yi fa tawassatuhu mooy def ko ci digg bi ba mu dëgër ba ma leer na ma moom dëgër naa ma ne fa qultu ma njàpp ko ne ko taal ne ko nag ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya aduwallah wasabta ila tamri sadaqa fa akhadtahu wa kaanu ahaqqa bihi minka la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa yafdahaka <laughs> nee na ma ne ko yow maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko bu yàlla te maa ngi seede ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi jaamam la te ndawam la lim ma waxoon ne seytaan ne la ndeke yaa ngi nii nee woon na ma naa ko xool ak si nga yaa adu wallah xam naa ne yow yaay seytaane naa foog ne sa cinéma gi fi def jóge nee nekk nekkum ñay dugg ci biir biir bi ñëw di di di lump affaire yi di di wayu yaa adu wallah loolu yàlla di nga doon yow daal wasam tay laa tam di sadaqa yow amoo dara looy def nga ñëw nga ñëw nga tëb tëb nii ci tàndarma yi nga xam ne tàndarmay zakat ji ak nit ñi ñu war koo jox way ñàkk yi fa xam na fu nga jël mu ngi a gaare yi nag ñoom dañoo nekk ahaqqa bihi minka ñoolu ko gën a yelloo saay-saay bi nga doon way julli ñu ñàkk ñi war leen koo jox yow saytaane nga ñëw di ko lekk ne yow de am nga problème tey naa maa nag mi wax mu da koo téye ah dafa takku ba dëgër ngir man koo téye tës téye ko ne ko nag la arfaan naka yow wat naa ne dinaa la yóbbu ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa yafdaxaka bu ko defee fa yafdaxaka mu daal di lay gàcceel nga xam yow devant tout le monde sa gàcce dina leer fay nee na fa ahadani an la ya'ud waa ji dig ma ne ma eh, eh, eh, jéggal ma rek waaye dootuma ñëwati nee na nag boo ma bàyyi ko fa xadawtu ala rasulillah saa saa mba xëy rek dem coono saa saa man mu ànd fa qaala lii yeneen saa saa dafa maa gis nag ah, di engagement la jël nee na dootul ñëwaat nee ma moo <laughs> dina ñëwaat de. placé waatal sa surveillance bu guddee waajalaat ko nga xool demal nga seet ba xam <laughs> yootal ko nga xam nee na ma fara farasodduwul laylata saaniya suy naa moo am ne ma ma ma ma ma ma ma épier waat ko placé waat sama surveillance duggaat ca nit ba jàkkaarloo bunt bi di xool ndax waa ji xaaral xam naa ne dina ñëwaat yeneen saa sam nee na dina ñëwaat léegi fa waay newaat ñu jekk rek fa sanaa waa ji ñëwaat def fa sanaa mislama sanaa misla zalik oh, oh, oh, fa sanaa misla zalik wa sanaatu misla zalik nee na mu def comme ni mu defoon jóge ni ak formam ñay ba jege ci bunt bi ba te lool pour gaay bu ko gisee ci mbedd mi jàpp ne am ñay la ndekete yoo iblis la bu ñëwee ba ci bunt bi yor beneen forme rek dugg commencé lekk nee na bi mu commencé def loolu rek ma def na ma defoon takkaat takkuwaat bu dëgër rek téewaat waaye ma def na ma defoon waaye mu jëlaat ak man wa ahadani allah yahuda fa xalaytu sabila nee na mu mu di di gàtt ma ne ma njuumte day am mooy façon waxi caaxaankat yooyu rek waaw jàpp la moo sew ñaari yoon ci mennum pax nga ne doo ko ci dugalaat xam nga ne wow <laughs> dootuma ko defati ba pare nga defaat ko nee na ma bàyyi ko fa xalaytu sabilahu summa gadawtu mu xëyaat ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam li akhbira li ukhbirahu fa ida munadihi yunadi nee na demee ngir xabaar yoneen saa sallam ci suba ga am wootekat yoneen saa sallam am ko yoneen saa sallam ne ma woowal ma Mu'aaz ma dégg am ku ma naan ma ana Mu'aaz <laughs> fa qaala lii mu ne ma mu ne ma yow sa prisonnier bi biig lu mu def <laughs> ki nga jàppoon nee na fa axbartuhu ma xabaare waat ko li doxaat ak su su mag moom quoi fa qaala yeneen saa saa nam innahu aidun farsudun ne ma koog dina ñëwaat de <laughs> demal nga xoolaat ko bii guddi xoolaat ko nga ko mu ne fa rasatuhu laylata salis ma placé waat sama surveillance di ko ndigar nag ñetteelu guddi bi foo sanaa waa ji ñëw def li mu defoon la dalika comme la wa sanaatu ma def man misla dalika comme na ma defoon wa qultu nag ma ne ko cette fois eh, eh, <laughs> attani marratayni wa hadi salisa la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa fa yafda'ak way ma ne ko yow moolum yàlla bi nga ko yow dig nga ma ñaari yoon ni dootoo fi ñëwati jël sa pàcc lii mooy ñetteel bi te yow yaa ngi nii wat naa ngi ñëwaat ñetteel non yow tey dama lay yóbbu yow moom tey fi ne yow yow tey moo yow dama lay yóbbu dinaa la yóbbu jone saa mu gàcce la waa ji nag nee na waa ji ne ma fa qaala mu ne ma inni shaytaan duma yàlla ne man damay shaytaan ab shaytaan la boo xam ne laa nag boo xam ne damaa bari njaboot de wa ma ataytuka illa min nasibiyin mu ne ko man gis nga fi may jóge nasibiyin te nasibiyin jim nasibiyin <laughs> xaw na sori foofu tuuti kan <laughs> parce que euh, boo euh, jàngee euh, siiraay yonent sallallahu alayhi wasallam jinne yi nga xam ne ñoo ñëwoon wa wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu waaw loolu mooy jinne yooyu la ñoo jinne yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo dégluwoon al-qur'an ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñenn ñi ne Taif la jógewoon waaw jinne yooyu la moom mu ne man en fait bon mbooloo moom dañoo juum dañoo tuub ah ca qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qaalu fa qaalu inna sami'na qur'anan ajaban ah ñooñu dañoo tuub mais am na ñoo xam ne parce que yaa qawmanaa ajibu da'i Allahi la leen lañ leen waxoon bañ demee dañoo waar seen ñoom ñu leen yaa qawmanaa éyéen eh si ñoom yi ajibu wuy leen da'i Allahi aji woote yàlla ji di rasulillah gëm leen ngeen wommatu ci moom muy nag mais sauf que jinne bii dina leeral lan moo tax ñu dem naf si biir mu ne ko man wamaa ataytu ko te dikkaluma la gis nga guddi yi yëpp nga may jàpp man dëkkuma Medina du ma jinne bu dëkk Medina xam nga fan laa jóge nasibi yii na laa jóge bërëb boobu walaw asabtu shay'an dunahu ma ataytu ne gis nga xam nga foofu sori nag fii yow bu doon ne diggante foofu fii amoon naa leneen lu ma fi mën a jël lu ma mën a lekk doonu ma woon ñëw ba fii waaw wala kat kunna fii madinatikum mu ne ko nag yëgal ne gis nga seen dëkk bi ñun fi lañ nekkoon ñun saytaane yi doo man hadi hatta ba ni nga xam ne bu'ita saahibukum ba ni ñuy yebale fii indi fi seen waa ji daal di fii ñëw mu yoneen saa salaam lay wax bi mu fi ñëwee falamma nazalat alayhi bi nga xam ne ci la wàcc ci moom aayataani ñaari laaya an faratna minha ci lañu daw aaya yooyu moom mënuñoo nekk moom fi ci dëkk bi ci lay daw dëkk bi génn Medina fa waqaanaa dañoo daw tiit ba dal fa ñu dali ngir rëcc au secours bi nasibi yii na ca dëkk boobee foofu nasibi yii na laa tuqra aani gis nga ñaari aaya yooyu kenn du ñu ko leen jàng mukk fii baytin cib kër illaa lam yali fii shaytaanu salaata ku ko jàng ci kër kenn du fa benn shaytaane du fa dugg shaytaane du fa dugg mukk ñetti yoon ñetti fan du fa dugg fa in xalayta sabili allam tuqahu <laughs> ne ko nag yow mii boo ma bàyyee de boo ma bàyyee cette fois-ci du nekk nag may yóbbu mais boo ma bàyyee ma xamal la ñaari laaya yooyu ñoo yor ñaar suy naa moo am nee na man a ko xultu man a ko naam waa léegi jàngal ma aaya yooyu ma xool yan yaay la yan la xaala ne ma aayatul kursi mu ne gis nga bu njëkk bi mooy aayatul kursi mooy allahu la ilaha illa huwa aaya boobu wa aaxiru suuratil baqara ak jeexitalu baqara min qawlihi yay tàmbale amana ar-rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuun banim jeexe mu ne ko gis nga ñaari laay yii la ilaa aaxirihima ba saar bay jeexe ñaar yii moom moo ñu dàq Medina ñun ñépp ñun jinne yi ba ñu daw au secours daw nasiibi yii nee na bi ma waxee lii nag fa xallaytu sabila man Mu'aaz mu ngi nottali Burayda ibn al-Husayb bokk taalibi saxaabaam ne ko ba mu demee lool nag ma bàyyi ko mu dem. léegi nee na summa xadawtu nag ma xëy nag yii ma ne bii moom wuu bii moo gën a ma gaaw këj ilaa rasuulillaahi ngir daw keneen leen saa saam li uxbirahu ngir ma xabaare ko nag li xew ko fa ilaa munaadihi yunaadi ma ñëw fekk aji wootee yi. yoneen saa saam di ma woo di woo naan ay na Muaz ibn Jabal naan ana Muaz ibn Jabal mooy yoneen saa saam chaque fois mu wax naan demal wool ma Muaz nee na falamma daxaltu alayhi bi ma ñëwee ba agsi ci yoneen saa salaam dugg ci moom xaala yi mu ne ma maa fa'ala asiruk waa sa prisonnier bi nu mu def mu ne ko fa qultu nee ma ne ko ahadani an la ya'ud fa axbartuhu bima qaal joxaat na ma pacte ne du ñëwaat xabaare na ma nag ma xabaare ko li ma wax ci ñaari fa li lii rasulullah sayyidina Muhammad ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ma ah sadaqa alxabiis wa huwa kaduub ne sadaqa wax na dëgg alxabiis ku bon ki waxam ji mu wax ci ñaari laay dëgg la waaye wa huwa kaduub am naraakoon na ne am menteur exception international la waaw ab kàccaakoon la de qaala Seydina Mu'aaz ne aqra'uhuma alayhi ba'da dhalika fala ajidu fiha nuqsaana mu ne ginnaaw boobu li may def tàndarma ya ah jotee daal ma ñëw man jàngi ñaari laaya yooyu aayatul kursi yu ak amana ma jeex nee ma dem tëddi moom ah! bu ma xëyee gis ni tàndarma ji dara wàññeekuwul ma ne waaw ah, <laughs> yeneen saa ma wax na dëgg kon kay dina dox waaye waajo moom ay waxam góobu ko woon moom <laughs> waaw saay moom moo xam moom fii ma ci woon mais comme que ren saa salaam moo ci tamponné tamponné dëgg moom ah ma xam ne lool la ma ñëw saay sama gardiennage neex waaw moom kay gardiennage bu neex moom surveillance bu neex ayatul kursi yu amana rasulu daw tëgg waaw kon gis nga bu ma xëyee xool dara du wàññeeku allah kon mu ngi noonee <laughs> ah bay nga ne. xam nga ne du loolu waaye <laughs> kii seytaane la wax <laughs> jëlal sam xaru tabaski bàyyi ko sa buntu kër deux jours de tabaski jàng ci aayatul kursi yóbbu biir <laughs> boo def biir Dakar amara rasulu dem tëddi nga seet bala ngaa tëddi bala ngaa tëj buntu bi booy tëj am na waaye yi teg na ko ci otoom dem yoonam nga naan waaye yow Mbaye dafay saytaane <laughs> lañ la wax nga naan la waaye waaye yow da ngay waaru waaye wóor na da ngay font laa yaakaar après nag xam nga loolu dafa baax mooy yéen xadiis yi foog ñuy xam li ñuy xam nga fii mu ne boo demoon doxal loolu doxul après commencé am dut ci ci ci xadiis yi alors que. ak naan ah waaw man mbir mi lan la demee noonu ak alors que yow la ku la wax hadis loolu la kii saytaane lañ la wax est-ce que saytaane du dugg sa kër ça veut dire sàcc du fa dugg <laughs> hein am na yoo xam ne que euh, euh, gars yi léeg-léeg liy seen diggante du saytaane ah ñoom ci seen bopp la seen seen égo bopp xam naa saytaan mooy euh, al waswasul xannaas bi yàq diggante nit ñi di jox ah di di di jaxase nit ñi am na maam moom la waaye mais am na nit ñoo xam ne li ëpp li tas ci seen kii du saytaane ah ñoom ñoo am seen seenu gré ku nekk jàpp ne di walla man nii nangam yàq seen mbokk bopp saytaane fee lay togga ah. fekk na gaa yi de toute façon lii tax seen mbokk yàq mu ngi seen dënd da moom nekkul di intervenir ci ñoom ña baax kay lay fexe yàq quant ñi bon moom moom assuré wu nañu bon ñoom ñooy liggéey liggéey bi voilà kon loolu faut pas vay euh, faut pas di jaawale quoi <laughs> boo yoree say bagage du <laughs> waxoon nañ la keroog waa ji daa jël ñaari fasam wa takk leen bi may ci ñaari kii ba pare di ci guddi gi di jàng suuratul kahf am benn nuage buy jege si di jege si di ci fas wi di daw di jege si fas wi di daw bi mu xëyee wax ko neen saa saa mu ne ko loolu sakina la <laughs> ak dal la goo xam ne moo doon wàcc par ndànk-ndànk moo tax nuage bi di wàcc ndànk-ndànk ndax aaya yi nga doon suuratul kahf bi nga doon jàng allah <laughs> waaw mooy yeew te bi mu ñëwee yoneen saa sa neeku lu tax nga yeew sa fas wi mënoo koon a bàyyi noonu yépp eh? waaw Dimaam ibn Sa'laba radiyallahu anhu keroog bi mu ñëwee ci yoneen saa sallam nekk waafidu Banu Sa'd délégué waa Banu Sa'd daa ñëw yeew gëléem gi ba pare dooru ñëw dugg ci yoneen di jàkka ji laaj ayna ibnu Abdul Muttalib mais ana doomi Abdul Muttalib ji lay laaj ñu ne ko mu ngi nee non waay Abdul Muttalib yi ñen nan lan benn daa yo ay na Muhammad waaw <laughs> nga kaw kaw yi rek ñoo neex quoi jóge ne dimaam yeew gëléem gi daal di dugg ci jàkka ji Medina dugg si gis ñëpp toog comme te saa saa mu toogoon saxaaba yi amul luy ràññee ne mooy kii ñoom ñëpp waroon bokk def nu ñu toogandoo mu ñëw ne ayna Muhammad gaa yi joxoñ ko na ko mooy kii moo xam naa danaan noo xanaa kay warul a nekk kii quand même ci nit ñi nii mu toog nii comme tout le monde amul dara lu koy ràññee ne ki may dégg quand kay du kii mu ne ma ne Ibnu Abdul Muttalib bi laay wax ngeen naan ma lan gaa yi yonent ne ah <laughs> man de wuyu nañ la <laughs> maa nekk nii de voilà mooy daf ko yeew gëlee moom door a ñëw te yonent saa saa ne eh yeewil sa gëléem gi nga bàyyi ko yàlla dina ko aar déedéet kon dangay ngay def dara voilà kon bu fi def loolu léegi kon ci gàttal kon taxrij bi gis nañ ci euh, kon hadis bi kon gis nañ ne dal na Seydina Muaz ibn <laughs> lu mel ni Iblis bi ñëw di toje ci yëf yi kon ni nga xam ne noonu loolu lañ leen xamee ñoom abali saye képp ku yor jikkoy Iblis da ngay nekk koo xam ne doo am personnage quoi toja a lay yomb ak tamit loo xam ne yow ñi la ko gën a soxla alal joo xam ne ñi la ko gën a soxlaa ngi fi yow nga bëgg ko ne tuŋaañ loolu jikkoy iblis yu mag la moo tax Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu ne ko yow eh yow yow ah, nit ñi yi war a jox pauvre te yow yow ñoo ko gën a yelloo nga ñëw di ko jël waaw moo tax nañ ne attention boo gisee. ab président wala ministre wala député wala ku man di doon ab DG directeur général fenn wala lenn wala trésorier mu yor alal ñoo xam ne moom ñu ngi koy fay salaire bu baax waaye doyu ko mbir mi budget bi ñu ko jox ngir mu doxal ci daraay réew mi mu da ko tuŋaañ jikko iblis la yor yor na dara ci jikko iblis leeg neex na ko naqari na ko waaw waaye tamit ñu naan ab sëriñ la loo xam ne dañoo jël ab projet bu ñu jël jox la ko ne dañuy tabaxu jàkka yow nag lañ ci wóolu nga kii ko nga jël ko da ko tungaat ko en tant que bi yow di koy iblis mu ngi sa biir yow mënoo nekk sëriñ ah façon da war a dem nga faju ji waaw yow di koy iblis mu graw mooy loo xamante ne la ko gën a yeewoon nañu fi ak privilège yi nga am addiya lii la gaa yi jox yoral la lépp daanaka dara lu génn sa poche lu génn sa poche gaa yee ko ci def waaw sa tool ya ngay woote woo sax gaa yee koy liggéey bu doon yow nga ñëw loo xam ne dañ laa jox ne la lii dañ da cee wóolu ngir mbiru taalibe wala luy yoo xam ne seenu jaamu yàlla lay yokku ak jàkka wala loo xam ne problème boo xam ne ñu def ko ngir yow nga ne tuqaay xaalis bi ba pare di leen këyit loo di fontoo nit ñi ba pare naan loolu waaye damaa mat dara sax ba pare yow ñi la koy laaj nga mujj mel ni ñoom ñoo am toor waaw mel ni waaye ji lekk gi mu ko lekk dafa normal léegi ñi koy laaj ñoom la ñu war a duma ñoom la war a xas ne leen lu tax ngeen di laaj sëriñ bi eh, ba mu luubalee alal gi daal di ci suukare attaaya loolu ak loolu loo gàcce la ñu koy wax naan di ko tudd di ko boole ci palmarès su koo xam ne ne nañ sëriñ la wala yaazu billah fontu kese loolu jikkoy iblis mu ngi ci waajooju ak ku ko mën a jur waaw mooy iblis comme bii day fekk alal doo xam ne ñu ko gën a yolloo amu ci amu ci droit de moom amu ci benn yeex leer mu ne ko tuŋaañ wala mu am lu mu jël moo tax sëy naa Muaz wax waa ji ajay wayu way ñow ñoom ño la ñol yelloo gën a bon ni ñëw ko tuŋaañ kon loolu <laughs> loolu lu garaaw la hmm, am solo la quoi <laughs> waaw te tamit Euh, kon euh, léegi nag mu des li digg lëkkaale buntu bi ñii ak euh, xadiisu Seydina Abu Hurayra bi ak euh, buntu bi mooy euh, kon suuratul mooy buntu bii di wax ci euh, ñaaxaate ci ay saar ak aay yoo xam ne yu jagoo la mooy kon su aayatul kursi yu gisoon nañ ko ci jataay bii ñu génn bu naa Ubay na Ka'b bi nga xam ne yeneen saa salaam moo xamal na bu mu waxee ne ko lan mooy aay bi gën màgg bu nekk jaw mu ne aayatul kursi mu dóor dënnam ne ko yal na la xam-xam te tatagal yomb la yow alhamdulillah abal munzir kon xam nañ ni mooy aaya bi gën màgg bokk na ci li may liggéey non saar aaya bi gën a màgg waaw te bokk na saar aaya boobu li nga xam ne moom lay def mooy day protéger kër bërëb nit contre shaytaane waaw loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la aayatul kursi yi nga xam ne moom la am mooy kon nit ki boo bëggee dàq shaytaane alayka bi aayatul kursi allah waaw alayka bi aayatil kursi waaw bu la saytaane yi fonto alayka bi ayatil kursi waaw waaye waalayka bi amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qaaluu sami'naa wa ata'naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaykal masiir laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat wa 'alayhaa maktasabat rabbanaa laa tu'aakhidhnaa in nasiinaa aw akhta'naa rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana anta mawlaana fansurnaa alal qawmil kaafiriin voilà waaw Allahu akbar <laughs> gisoon nañ ko hadis mille dix-sept wa an abi Mas'ud al-Badri an an-nabi radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qara'a bil aayatayni min aaxiri suurati al-baqarati fii laylatin kafataa waaw nañ ko ci bunt bi ñu nekk Seydina Abu Mas'ud al-Badri mu ne yeneen saa saa nee na ku jàng ñaari laay mujj ci suuratul Baqara ah di bëgg guddi loolu doy na ko sëkk waaw protection doy na la sëkk ci lépp loo xamante ne yàq luy yàq la doy na la sëkk kon ñu xame ci kon hadis bi gëneel googu it am na ci laaya yi comme bi euh, ni mu ko waxe woon foofee ci hadis Seydina al-Badri